ñu ngi woon ba léegi ci nettali ghazwatu badrinil kubra gisoon nañu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam kon jóge na badrin ba dugg ci madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam muayyadan mansuura mu nekk ku buur yàlla dëgëral jàppale ko dimbali ko gisoon nañ li imaam al-Waaqidi raxmatullah alayhi waxoon mu ne qad xaafahu kullu aduw noonam yi ne woon foofu yépp ci Yasrib daldi koy ragal ndax ma suñoo foog ne alayhi salaatu wassalaam ak jullit ñi nii nii nga xam ne noon lañ leen doon ñàkkale fayda ñoom jàpp ne duñu dara ak seen nombre bu tuuti fooguñu woon mukk ko ne dinañu noot ñi nga xam ne ñooy kuffaaru qurayshin yi zu'amaa'u qurayshin wa sanadidiha ah bi lool amee nag kon gisoon nañ dugg yonent bi aleyhi salaatu wassalaam imaam ibn isxaaq rahmatullaahi aleyhi neewoon nañu ne dafa agsi un jour avant prisonnier yi ginnaaw yi prisonnier yi ñëw gisoon nañu riwaaya imaam ibn isxaaq bi nga xam ne moom la jële ci yaay Eh, ki nga xamante ne mooy yaay Sawda bint Zama ci jataa bi weesu nag dañ ne woon dinañ def taxriiju xadiis bi mais dama ko fàtte woon waaye xadiis boobu gisoon nañ ne imaam ibn Isxaaq raxmatullaahi alayhi dane woon wa xaddatani Abdullahi ibn Abi Bakrin eh, anna Yaxya ibn Abdillah ibn Abdirraxmaan ibn Ascad ibn Zuraara ci moom la ko jële woon mooy imaam ibn isxaaq raxmatullah alayhi wa an dane woon wa xaddatani nettali na na nettali na ma abdullah ibn abi bakr di sëriñam boobu di abdullah ibn abi bakr ibn amr ibn xazmin raxmatullaahi ala aljamii moom moo jële woon ci yaxya ibn abdillah ibn abdurraxmaan ibn asad ibn zuraara di sëtu seydina as'ad ibn zuraara abu umaama radiyallahu taala anhum wa ardaahum mu ne loolu moo doon li nga xam ne moo doon càllale seydina imaam ibn isxaaq raxmatullaahi aley gisoon nañu xadiis boobu moo doon wax bi yaay sawda bi mu yégee ne prisonniers yi agsi nañu mu dellu këram nekkoon ci yaayu jullit ñi ne woon soxnaay yonent bi aleyhi salaatu wassalaam nee na bi ma gisee abu yazid di suhayl amr dama tiit li ma gis mooma tiitloo ba ma ne ko ndax dangeen ni ñëw daal wommatu ñu indi leen jëli leen fële ala kiraaman waaye waaye aka neexoon ngeen dee woon nekk ñu tedd bañ ngeen bañ a bàyyi ñu leen di wommat def leen prisonnier nii mu ne man euh, yonent mi aleyhi salaatu wassalaam moo attiré sama attention bi ma ne ah yow sawda ci kaw yàlla ak yonentam ngay xërtal nit ñi muy yéeféer yi mu ne ko maa ngi tuub ndax mbir mi kat man lii ma wax bi ma gisee Abu Yazid ak nii mu mel daal nii ñu ko takke loxo yi joxale kook loos yi lool daal moo ma tiitlu moo ma jële kaw ba ma ñëw wax lii ma wax euh, am na ci benn riwaaya mu ne fas lii yaa rasuulallah sallallahu alayhi wasallam yaay sawda da teg ne ah ñaanal ma njéggal yow yonent bi aleyhi salaatu wassalaam maa ngi sàkku njéggal mu ne ko yaxfirullahu lak yal na la buur yàlla jéggal walla buur yàlla jéggal na la ah xadiis boobu noonu loolu lañ gisoon léegi kon taxrib bi gis nañ sànk wax naa la imaam ibn isxaaq li nga xam ne mooy ah eh, càllaleem bi jaar ci abdullah ibn abi bakr mu jëla ko ci yaxya ibn abdillah ah, xadiis bi ah, kon imaam ibn isxaaq xadiis eh, sanadam mi bu mursal la mooy ne àggul si tawuñ saxaaba bi nga xam ne moo dox diggante yaxya ibn abdillah eh, ak kile ki dox diggante moom ak nettali bi loolu mooy riwaay imaam ibn Isaaq waaye imaam alxaakim an-Naysaabuuri rahmatullah aley ci al-Mustadrak daal dina koy jokkale eh, bi mu ko soloowee mu ne saxiixun ala sharti muslimin walam walam yuxrij mu moom imaam eh, alxaakim an-Naysaburi mu ne xadiis bii de bu wér la walam yuxrijaa dane xadiis bu wér la nekk ci charte mooy nit ñi ngay góor ñi ngay fokk ci càllale imaam Muslim ibn al-Hajjaj rahmatullah alayhi moom ngay fekk ci càllale bii walam yuxrijaahu te imaam al-Buxaari ak imaam Muslim ibn al-Hajjaj solowuñu xadiis bi bi mu waxee lool imaam alxaakim imaam alzahabi mi ñëwaat doon def liggéey wu am solo di toppaat yooyu noonu d'accord na ceeg imaam alxaakim nee na wa huwa kama qaal kene xadiis bi xadiis la boo xam ne bu wér la ci charte imaam muslim la te comme ni mu ko waxee moom imaam alzahabi imaam alxaakim noonu la wére Ah, yaay Sawda nag boo gisee tamit loolu gin ko jële kaw mooy ne Suhayl ibn Amr frère la woon ci jëkkëram jëkkëram ji ko takkoon laata yonent bi alayhi salaatu wasalaam di ko takk radiyallahu anhu di Sakran ibn Amr ndax Sakran ibn Amr frère wu yaay kii la woon Suhayl Amr miñ jàpp keroog prisonnier ci waa Badrin mu newoon ci sang yi sakran boobu noonu dafa demoon Éthiopie dafa demoon Éthiopie daal di gàddaay yi euh, foo fële fële génn àddina ci Éthiopie ba mu génnee ànd ak saxaaba yi génnoon doon rawale seen diine jóge woon Makkatal Mukarrama zaadaha Allahu tashrifan wa takriman doon dem ilaa ardil Habasha di Abyssinie sakraan boobu moo doon magu frère la woon ci Suhayl ibn Amr loolu bokk na ci li ginoon a tax saydatu Sawda radiyallahu anha ginoon a jaaxle mbir mi jële woon ko kaw léegi nag ginnaaw bi ñu defee loolu kon waxoon nañ ne tey dañuy dugg ci ñaareelu masala mu mag bi nga xam ne moom la saxaaba yi radiyallahu taala anhum daal di wuute keroog li nga xam ne ci lañ pare ci ghazwatu badrin ginnaaw bi nga xam ne ci lañ gis li jëm ci wàllu euh, màng mi di butin di guerre bi wutee ci amoon euh, loolu gisoon nañ ko tey muy gis beneen wàll beneen masala bu rëy boo xam ne tamit saxaaba yi radiyallahu anhum dañ cee wute te wute nag wute bële nag ndax bii moom dinañ gis ne euh, wute nag bële loolu lañu imaam ahmad ibn hanbal rahmatullaahi di nettali soloo na ko na ko noonu taalibeem soloo na ko di imaam muslim ibn al ak beneen taalibeem di imaam abu daawud as-sijistaani ñoom ñaar ñi ñépp ay taalibe imaam ahmad la dangay gis imaam muslim ci saxiix bi mu naan wa xaddatani ahmad hanbal mu ne wa xaddatani moom imaam muslim nettali na ma ahmad di seydina imaam ahmad ibn muhammad ibn hanbal rahmatullah ala al sëriñ la woon ci ñoom imaam al buxaari yi ak ñooñu moom imaam ahmad ibn hanbal di boroom ngir mi di tamit sëriñu imaam eh, di taalibe imaam ash-shafi'i rahmatullahi ala al kon moom imaam muslim soloona ko ci al wa muslimun ak imaam muslim ibnul xajjaaj daal dina koy solo ak imaam abu daawud mooy ban as yi ndax abu daawud yi dafa wute ah, looloo tax ñuy préciser tout le temps naan ci sunan bi ci sunan bi soo am ñu ne seen imaam abu daawud ci sunan bi loolu bu ñu ko waxee leer na wala ñu ne bu dee dug dudduñ ci lool imaam Abu Dawud as-Sijistaani voilà kooku mooy benn la rek boroom sunan bi ak as kenn la kenn ki la kooku mooy imaam Abu Dawud as-Sijistaani nekkoon taalibi ñoom imaam Ahmad bii mu am nag beneen Abu Dawud boo xam ne moom par contre sëriñu ñoom imaam Ahmad la muy Abu Dawud imaam Abu Dawud at-Tayaalisi moom mbokk la woon ci ñoom Abdurrahman ibn Mahdi moom musnad la bind moo tax musnadu Abu Dawud bu ñu ko waxee xamal ne du Abu Dawud bi nga xam ne moo gën a siiw en tout cas ci nit ñi euh, ci milieu neneen nit ñi mooy ci amma nga xam ne dinañ xaw kii tuuti noonu di euh, ñi ñuy ëpp ñuy tudd ci téere xadiis yi nii nii comme booy dégg sunan yi bu ñuy wax sunan loo nooy Abu Dawud bi ma la njëkk a wax bokkoon as-Sijistaani alors que kii nag. boroom musnad bi mooy imaam abu daawud at-tayaalisi moom sëriñ la woon ci imaamu ahmad ibn hanbal alors que imaam abu daawud ak as-siyistaani moom taalibe la woon ci imaam ahmad bu maga maga moom gàndum gàn kooku moom boo ko gisee rek mooy gis nga imaam ahmad ibn hanbal muy boroom sunanu abu daawud rahmatullahi alayhi hém kon moom it soloo ko a waaye imaam at-Tirmidhi di Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Sawrata at-Tirmidhi moom it soloo na ko imaam at-Tirmidhi voilà moom mooy Abu Isa bokkul ak beneen Tirmidhi bu siiw bi muy boroom nawaadirul usul walla bokk la kooku ak Tirmidhi boo bokk la kii kii mooy kii mooy taalibe imaam al Buxaari bi boroom sunan yi boroom bi jaamiu tirmidi sunanu tirmidi bu yéeme bi rek moom mii la mooy imaam at tirmidi moom ni mu ko soloo da ko wéral naka noonu ali ibn al madini soloo na ko ali ibn al madini moom sëriñ la woon ci imaam al buxaari moom mooy moom boo gisee imaam al buxaari rek gis nga ko mooy copie conforme am moom seydina ali ibn al madini rahmatullahi alayhi moom it soloo na ko bi mu ko soloowe moom it wéral na ko jële ko ci Ikrima ibn Ammar riwaay bi gisoon nañ ko riwaay imaam Muslim bi cité nañ ko fi muy riwaaye Ikrima ibn Ammar mu daldi mu ne xaddasanaa nettali nañu Simaakun al-Hanafi di Abu Zumayl voilà mooy loolu moom léegi xam nañ kuy Abu Zumayl mooy yàgg nañ niñ ko fi dégg surtout ci Badr gi bari na mooy riwaay boobu la ndax bu gudd na moom mu ne xaddathanii nettali na ma moom Abu Zumayl di Simaakun al-Hanafi raxmatullaahi mu ne xaddathanii ibnu Abbaas radiyallaahu ta'aala wa ardaahumaa mu ne xaddathanii nettali na ma man Abu Zumayl Abdullah ibn abbas di fóoréwu xeet wi radiyallahu anhuma wa ardaahuma moom nag imaam abdullah ibn abbas jële ko ci alfaaruq sayidina umar ibn alxataabi abu xafsin radiyallahu taala anhu moom imaam ibn abbas mu ne xaddatani nettali na ma umar ibn alxataabi di seydina umar alxalifatu saani di seydina Umar ibnul Xattaab di doomi alxataab radiyallahu taala anhu wa ardaa muy kon xadiis bu wér imaam Muslim soloo na ko sanadu imaam Ahmad bi bu wér la imaam Abu Daawud imaam at-Tirmidhi ibnul Madini naka noonu yooyu yépp xadiis la boo xam ne bu wér la ah mu ñuy nettali kon ci wute gi nga xam ne moo jëmoon ci wàllu prisonniers yi yi ñu jële Badr xaddis la bu gudd nag ci la imaam ci la Seydina Omar waxe woon ne fa qutila minhum sab'una rajulan wa usira minhum sab'un mu ne keroog Badr rey nañ ci yéeféer yi li nga xamante ne nii mooy sab'un soixante-dix wa usira minhum ñu jàpp ci ñoom prisonniers sab'una soixante-dix loolu mu ne nag wastashaara rasulullah sallallahu alayhi wa sallama aba bakrin wa aliyan wa umar radiyallahu anhuma loolu mooy lii ñuy wax mooy riwaaye imaam ahmadu ibn hanbal rahmatullah alayhi kanta eh, riwaaya imaam muslim bi même càllala bi la boobu dane fa lamma asarul usaara qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam li abi bakrin wa umara boobu tudd ci seydina ali ibn abi taalib waaye riwaaya imaam ahmad bi muy bu wér moom it tudd na ci seydina ali ibn abi taalib yonent bi aleyhi salaatu ñoom la laaj ne kon mu ne wastashaara rasulullah rasulullah sallallahu alayhi wa yonent bi aleyhi salaatu wasalaam daldi daldi lan daldi eh, eh, eh, consulter al istishaara mooy la consultation pas bi médecin biy def mais bi nga xam ne moom la njiit bi di def bu ay décision yu war a jël jotee mu dé mu dé mu dajale ñi nga xam ne ñoom la war a dajale ñu ñi nga xam ne ñoo mën a wax ci question boobu ñoom ñoo ciy experts yi wala ñoo ci xam te ñoom la ci seen ñoom la ciy wóolu ñoom la ci seen xalaat doy ñu daal di leen laaj lan ngeen gise mbir mi nan la ñuy doxale yonent mi aleyhi salaatu wasalaam daal di laaj consulter xalaatu ki nga xam ne Aba Bakr di Seydina Siddiq radiyallahu anhu di Abu Bakr ibn Abi Quhafa radiyallahu anhu wa an abi mu ne wa aliyan ak ali ibn abi taalib di seydna ali no wa wa wa aliyan seydna ali ibn abi taalib asadullahi al-ghalib radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa wa Umar ak Seydina Umar ibn al-Khattab ñoom ñett ñii la laaj seen avis Allah Allah yooyu dina ñëw ci njàngale yi incha allah nañuy wax xadiis yi ñu gis yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moom mi nga xam ne amul moo féete ñépp kaw waaye desul teewul muy consulter saxaabaan deewul muy consulter saxaabaan yi moom mi nga xam ne sayyidu wala di aadam wala fax muy sang doomi maam aadama yi aleyhi salaatu wassalaam waaye teewu ko muy consulter ay àndandoom loo loo ababakrin waaye nag pas n'importe qui mabda u shura loolu dinañ ci gën ñëw insha allah bu ñuy def bu ñu paree bay dugg ci yenn njàngat yi di ci taxawaat ci ghazwatu badrin mabda'u shura ñu gis ñu ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam jëmmale muy la consultation di dellu ci nit ñi ak foo man di tollu moom mi nga xamante ne nii moom ñépp ku am jullit bu am lu rafet lu balle ci yow xamal ne ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam lu jóge waaye teewul mu ñëw di la laaj wàcce boppam di laaj waaw bi mu laajee kon Seydina Abu Bakr Seydina Ali ak Seydina Omar lan ngeen xalaat ci prisonniers yi fa qaala Abu Bakr radiyallahu anhu Seydina Abu Bakr ne yaa rasuulallah haa'ulaa'i banul ammi wal ashiiratu wal ixwaan wa inni araa an ta'xuda minhum al fidyata fa yakuuna maa axadnaahu quwwatan lanaa ala alkuffaar wa asaa an yahdiyahum allah fa yakuunu lanaa adudaa loolu la seydna siddiq wax moom la yonent bi aleyhi salaatu wasalaam njëkk a laaj saaxibuhu fi lgaar id yaquulu id huma fi lgaar id yaquulu li saaxibihi laa taxzan inna allaha ma'anaa loo muy àndandoom ba mu àndaloon ci xuntuma mi alxuraan di wax thaniyat nay yi thaniyat nay ni idhuma fil ghaar ñaar képp lañu woon ñoom ñaar bañ ñëwee ci xuntuma moom lu njëkk a laaj ni siddiquhul mu'azzamu mu ne ko yaa rasuulallah yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa haula yi prisonniers yii de ndeem dang ñoo laaj dang maa laaj sama xalaat haula yi ñii banul ammi wal ashira ñoom de doomu suñuy bàyteex lañ te suñuy famille lañu wal ixwaan te suñuy mbokk lañu suñuy frère lañu lu ñu bon bon bon ñëw di xeex ak ñu nit haula yi ñii banul ammi ah doomu suñuy bàyyi tex lañu wal ashiratu te ñuy ñooy suñuy mbokk wal ixwaan te ñooy suñuy frère suñu famille lañu waaye lii xam nga ne imaam Seydina Siddiq jubluwu ci uxuwatul islaam ndax mbokkoo dafa bari ay signification te bokk na bi ci ëpp doole mooy uxuwatul islaam bi nga xam ne mooy mbokkook jullit nga xam ne nit ki nit ki bu nekkee mongol wala mu nekk portugais nekk jullit yëg ni Afrique du Sud am na fa da le Cap am na ku fa nekk jullit kooku noonu mu jàppe ko kom ni mu jàppe lu raw frère bi nga xam ne moom la bokk ndey ak baay te gëmul yàlla boobu mu féete kaw te boobu la alxuraan naan innamal mu'minuuna dëgg-dëgg jullit ñu ñoom dong képp kese rekk ixwa ñooy ay mbokk waaye du lool rekk mooy am mbokk am na beneen mbokk mbokkoo deret boo xam ne dangeen a bokk deret te du jullit kooku sa mbokk la duñ ne comme que man ma nekk jullit sama waa waajoo xam ne jullit la frère nekk chrétien walla ate ñu ne kon dootul frère am déedéet côté mbokkoo ci deret loolu loolu dañu ndax buur yàlla moo leen boole kooku freeram la waaye nag bokkul ak frère bële même bu dee bokkuñ couleuru yaram bokkuñ sax continent buñ nekk te loolu muy qadiyatul walaa'i wal bara amoon na luñ ci développé ci ghazwatu badrin ci bi ñuy wax seydna abu bakr ak doomam ji seydna abdurrahman ndax mujj na tuub ibn abi bakr euh, waaye naka noon tudduñu ko woon muy seydina abu ubayda aamir ibn al jarrah keroog ghazwatu badrin moom moo baayam ndax baayam ci kuffaaru qurayshi nii la bokkoon loolu lépp muy uxuwatul islaam mu doole googu kon seydina abu bakr bu ulaa'ik haa'ulaa'i banul ammi wal ashiratu wal ixwaan ñii di prisonniers yi qurayshi yi ñooy suñu boo doomi bàyyi tex di suñu famille suñu mbokk mbokk deret la ci jublu mais pas uxuwatul islaam ndax lil uxuwati euh, euh, euh, maanin dafa am ay maanaa yu bari yu muy làmboo léegi mu ne wa inni taman al abu bakr radiyallahu anhu araa man li ma gis mooy an taxuda minhum fidya mooy nga jël ci ñoom prisonniers yi nga daldi jël ci ñoom li nga xam ne mooy ndàmpaay ku nekk ci ñoom say mbokk walla yow ci sa bopp alal ja nga bàyyi Makka nga racheter li nga xam ne mooy sa liberté man loolu laa gis prisonnier bu ne nañu ko laaj ne ko yow jëndal sa bopp sa liberté boo bëggee nga joxe benn som boo ko defee nga libre mu ne fa yakuna maa axadnaahu quwwatan lana ala al bu ko defee bu ñu defee loolu fa yakunu mu nekk maa axadnaahu li nga xam ne moom lañ jël ci ñoom ñoom ñii di yéeféer yi quwwatan lana ala kuffaar mu nekk loo xam ne alal jooj bu ñu ko dajalee dañuy am doole dinañ ci mën a préparer wu militairement ut ci ay armée yu baax jënd ci ay ay matériel de yu baax yoo xamante ne nii alal kuffaar yi ci kaw yéeféer yi ñu mën a beneen yoone yu gën a mën a jàmmaarloog ñoom loolu benn xikma la bu mu gis ne loolu buñ ko jëlee ci ñoom muy raasoo boobu dina ko jari mu ne wa asaa an yahdiyahum allah fa yakunu lana aduda mu ne aussi c'est possible buur yàlla gindi leen ñoom ñiy deewuñu buñ leen defee ñu racheter seen liberté jamono ji ñuy nekk fii di xaar ku jóge Màkka ñëw indi seen alal wala loolu ngir jënd leen ñu gis ni ñuy doxale fii ci ci dëkk bi société musulmane bi ni muy doxe société islamique bi ni muy doxe valeur yooyu mën na leen a xëcc buur yàlla mën naa def mu jaarale ci valeur yooyu ba ñoom ñu daal di lislaam l'islam daal di dugg ci lislaam buur yàlla daal di leen gindi ñu nekk ay jullit fa yakunu ginnaaw bu ñu nekkee jullit nag ñu nekk la naa ñeen adulan ñoo xam ne dañuy gën a jàppale dañuy gën a dëgëral ndax dañuy yokk mbooloom jullit ñi bu boobaa loolu la Seydina Siddiq wax point final fa qaala rasulullah sallallahu alayhi wa yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne maa tara xattaab léegi yow bi mu dégloo Seydina Abu Bakrin mu wax li wax ba pare radiyallahu mu ne ko maataraa ya ibn al-Xattaab yow ibn al-Xattaab kan Umar ibn al-Xattaab radiyallahu anhu loo gis ana lan nga gis lan est-ce lan mooy sa avis ci mbir yi qaala Seydina Umar nee na qultu ma ne wallahi maa ara maa ara Abu Bakrin radiyallahu anhuma walakin ara an tumakkinani min fulanin qaribin li Umar fa adribu unuqa wa tumakkina Aliyan min Aqilin fa yadriba unuqa wa tumakkina Hamzata min fulanin axi fa yadriba unuqa xatta ya'lama Allah annahu laysat fi qulubina hadaawatun lil mushrikiin wa haa'ulaa'i sanaadiiduhum wa a'immatuhum wa qaadatuhum kon waa yow ibn alxataab di seydina Umar yow loo gis léegi wax ma sa avis ginnaaw bi ma dégloo seydina Abu Bakr mu wax lii yow lan nga gis seydina Umar nee na qultu ma ne wallaahi maa ngi wat ci yàlla maa ara man de gisuma sama xalaat du li nga xam ne maara a Abu Bakr du li Seydina Abu Bakr mii gis li mu wax man du avis boobu man ci laa ànd man beneen avis laa yor beneen avis bi mooy lan walakin sama avis boobu xam nga mooy lan yow sang bi aleyhi salaatu wassalaam ara an tumakkinani min fulaanin xam nga man lu ma gisa mooy nga di may e, jàppandal def jox ma ndigal ci diw diw qaribin min Omar li Omar koo xam ne mbokkam la mbokkam mooy Quraysh ñi fi ñëw ki mu gën bokkal ci ñoom xam nga moom gis nañ ne moo rey nijaayam moom di frère Abu mu ne diw laa bëgg nga li may jox ndigal man Omar man loolu laa gis fa adriba unuqa bu ko defee ma jël jaasi dóor ci doq gi mu dox waaw man de loolu laa gis jox ma ndigal ci diw mii nga xam ne mooy sama mbokk ma dóor jaasi ci doq gi bu ko defee mu dee man loolu laa gis de benn ngoog watumakkina aliyan nga jàppanal seydna ali mii radiyallahu anhu aqil aqil mii nga xam ne dina ñëw lim ji nga xam ne prisonnier yi <laughs> keroog Quraysh ponkal yi nga xam ne ñoo bokkoon ci prisonnier yi limal nañu fi aqil muy seydna aqil radiallahu anhu nekkoon grand frère u seydna ali mu ne ko eh, watumakkina aliyan man daal yonent bi alayhi ginnaaw boo ma jàppandalee ma rey sama mbokk mii dóor jaasi ca doqa watumakkina aliyan nga jàppandal seydna ali min aqilin aqil mii jóge fële ci Quraysh doon ñu xeex si fa yadriba unuqa bu ko defee Seydina Ali cor doq frère am di Ali grand frère am di Aqil mu ne wa tumakkina Hamzata kanta Seydina Hamza mii moom nga daal di koy jàppandal min funanin axi ci mbokkam mii nga xam ne min fulaan ci diw axi di frère moom Seydina Hamza fa yadriba unuqa bu ko defee mu dóor jaasi ju mu daldi dee exécuté ko mu jeex fii nag waxul tur bi mais al abbas la war a doon ndax al abbas ak Seydina Hamza ñoo bokk bàyyi al abbas ibn Abdul Muttalib Hamza ibn Abdul Muttalib radiyallahu ta'ala anhuma ndax Seydina al abbas gis nañ ko fi am nañu ne sax tuuboon na avant muy ñëw Badr ak yooyu comme dinañ ko gis tamit ci riwaay yi muy wax yi ci riwaay yi ñu nekk ci prisonniers yi euh, muy wax loolu ah kooku al Abbas la war a doon ndax mooy frère ndax dane min fulaan fii tuddul turam min fulaan ci diw axiihi di frère am fa yadriba unuqa bu ko defee Seydina Hamza daal di cor bopp frère boobu mel ni nañ ne ma Seydina Omar ne waaw dem nga ne mais mais mais jugement bu sévère bii moom Seydina Omar moom bëgg ñu def kii radiyallahu anhu ñu def yéefe prisonnier yéeféer yi moom mais dans quel but mu ne mu ne xatta xatta ya'lama allahu annahu laysat fi quluubina hawaadatun lil mushrikiin mu ne daal gis nga lii nii ma wax man Seydina Omar ibn al ngir ñu dóor doq ñii ma tudd mooy ne loolu xam nga loolu mooy le général mais loolu mooy ñeneen ñi ci des ci prisonniers yépp dañuy xool ku ci nekk dañuy xool ki nga xam ne moom nga gën a bokkal ci jullit ñi ñu daal koy jox ndigal mu daal di rey nga dee moom loolu mooy li nga xamante ne ni loolu la gis mu ne nag kon nag bi biir bi mooy lan mu ne xatta ya'lamullah ba buur yàlla xam ba buur yàlla xam annahu laysat fi qulubina hawadatun lil mushrikin ba buur yàlla xam ne ñun amul benn rifq amul benn cofeel benn xemmeem ak benn nooy ak di nooy lil mushrikiina ngir yéeféer yi ngir bokkaalekat yi ñu doon ñëwoon doon ñu xeex waaw mooy ne qadiyatul walaa wal bara man loolu laa gis nañ leen dóor ñoom ñépp nañ leen exécuter ñoom ñépp ba bay buur yàlla xam pas waa Quraysh yi xam ba nit ñi ndax nit ñi seenu xam yoonam newu ci buur yàlla rek loolu mooy kuy def ngir yàlla xam nga lii mooy ne buñ mooy Quraysh moom dinañu dina dinañu wax moo ne nañu yor rey suñu prisonniers yi mais moom yoonam newul ci lool hatta ya'lam Allah ba buur yàlla xam moo tax nit ku ne booy defit ak looy wax na yàlla tax danaan yée saay lii nag bu ma ko defee mbamb mi damay topp mais na la mbamb mi topp mbamb mi moom masumaa gis ku baax mbamb mi topp ko ku sax mbamb mi dina ko topp même bu dee début bi foog na ne mbiram day dox buy daanu gaa yi mbamb mi topp ko kon nag fexeel mbamb mi bu lay topp moom nga nekk ci lu neex yàlla na omar kon ne xatta ya'lam allah bu buur yàlla xam annahu laysat fi qulubina hawaadatun lil mushrikiin ba buur yàlla xam ne gis nga suñu xol yi amul benn nooy gu ñuy nooy di ko adressé ñeel yéefér yi nga xam ne ñooy yéeféru Quraysh ni ak képp koo xam ne mushrik na mu ne wa haula'i te gis nga gaay yi mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam te gis nga prisonnier yi ni ñu jàpp sanadiduhum ñooy seen seen sang yi wa a'immatuhum te ñooy seen kilifa yi seen njiit yi ñoom mushrikuuna yi wa qaadatuhum di seen dirigeant yu mag yi ñoo nekk ñii ñoom lañ jàpp kon avia ngok eh, li la ci li ngay gis xoolal kan la waxoon ci kaw moom la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam la kan la laaj dafa laaj seydna abu bakr seydna ali seydna umar ibn al-Khattab waaye gisuñu seydna ali wax Seydina Ali ibn Abi Taalib waxul loolu dinañ ci gën ñëw ci njàngat yi insha allah beneen riwaay dinañ ñëwaat ci xadiis boobu parewul dañu bëgg a indi beneen version boo xam ne dañ ciy gis beneen riwaay boo xam ne imaam Ahmad rahmatullah alayhi moo ko solo na ko noon ñoom imaam at-Tirmidhi ak ñooñu daal dinañ koy solo. Euh, muy xadis boo xamante ne nii Abu Ubayda moo ko jële ci baayam di Abdullah ibn Mas'ud lool boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañ ne moom jëlewul ci baayam mooy ne déggul xadis jàng ja jëlewul xadis ci baayam di Abdullah ibn Mas'ud ndax dafa ne woon tuut tànk bi muy génn àddina tam tamit dañ ko koo laaj moom mu ne jëlewuñ mu ne moom jëlewul ci baayam muy Abu Ubayda moo tax sanad boobu dafa am rupture entre moom ak baayam boobu imaam Ahmad ibn Hanbal dane rahmatullah alayhima mu ne xaddatanaa abu Muawiya mu ne xaddatanaa nettali nañu abu Muawiya di sëriñam abu Muawiya seen sëriñ moo leen nettali qaala mu ne xaddatanaa nettali nañu al Amash di Sulaymaan ibn Mihraan al Kaahili imaam al Amash am Amr ibn Murra mu jële ci Amr de doomi Murra ay way way way càllale bee rafet bon budul woon rupture bi an Amr ibn Murra an Abi Ubayda mu jële ci Abu Ubayda boobu di doomi Abdallah ibn Mas'ud ibn Ummi Abdir radiyallahu ta'ala anil jami' Abi Ubayda boobu an Abdillah mu jële ci baayam di Abdallah ibn Mas'ud annahu qaala ka neen moom muy nettali ba léegi ci wàllu prisonniers yi ak laaj gu leen ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam laaj mu ne qaala rasulullah lamma kaana yawmu badrin qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa moom seydna abdullah ibn mas'ud mu ne keroog bi nga xamante ne ci lañu pare badrin yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dane maa fi haa'ulaa'i al asraa ana lan ngeen xalaat ci prisonniers yi ñu jàpp xoolal fii même riwaaya bi bu da'if la waaye dane maa lan ngeen di wax lan mooy seen avis ci ñi nga xamante ne ñooy prisonniers yi qaala imaam abdullah ibn ab ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu mu ne fa qaala abu bakr seydna abu bakr radiyallahu anhu ne yaa rasuulallah ne yow yonent bi aleyhi salaatu wasalaam yow ndaw yàlla li qawmuka wa ahluka istabqihim wasta'ni bihim la'alla allaha an yatuuba aleyhim mu ne Seydina Abubakar ne yow ndaw yàlla li ñii de xaw mu ko say ñooñ lañ wa ahluka te sa waa kër lañu muy waa Quraysh ñii ñu jàpp prisonnier istabqihim man li ma gis mooy nga bàyyi leen fi mooy bu leen rey wastani bihim bàyyi leen fi dégg leen fi bàyyi leen fi ndax kat amaana buur yàlla daldi def ñu tuub amaana buur yàlla daal di leen nangul def ñu daal di tuub ñu changé wu ginnaaw bi ñu nee ay yéefar nekk ay jullit wa qaala umaru mu ne seydna umar ibn al-Xattaab mu ne yaa rasuulallah mu ne man yonent bi aleyhi salaatu wassalaam xam nga lu ma gisa gis nga gaay yi axrajooka wa kaddabuuka qarribhum fadrib a'naqahum ah ne gis nga gaa yi yaa rasuulallah yow ndaw yàlla li axrajuuka ñii de ñoo la génne sa dëkk ba di makkatal mukarrama zaadahallaahu tashrifan wa takrima wa kaddabuuka ñu daldi lay weddi fadrib a'naqahum dóoral seen doq yi coral seen doq yi seen baat yi am na ci beneen riwaaya mu yokk ci xarribuhum boo xam ne newul ci bu imaam ahmad mu ne xarribuhum gis nga dañ laa génne wa kaddabu ko ñu daal lay weddi xarribuhum jegele leen nag fadrib anaqahum indi leen kenn par kenn nga cor seeni baat man loolu laa gis man radiyallahu anhu qaala seydna abdullah ibn mas'ud ne wa qaala abdullah ibn rawaha bii lañu am keneen ku wax en dehors de seydna abu bakr ak seydna omar radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma mu ne wa qaala mu ne abdullah ibn rawaha abdullah ibn rawaha radiyallahu taala anhu ne yaa rasuulallah yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam unzur waadiyan kasiir alxatabi fa adxilhum fii summa adribhu adrimhu alayhim naara mu ne seydna abdullah ibn rawaxa te bokkoon ci waa lansaar saaxibu assariiratu dahabiya radiyallahu taala anhu wa ardaa mu ne yaa rasuulallah yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam unzur man daal gis nga lu ma gis mooy unzur waadiyan xoolal benn xur kasiiral xada bi foo xam ne xoolal ci xur yi wër Medina fii foo xam ne xur woo xam ne kasiiral xata bi dafa bari ay matt fa adxilhum fiihi nga dugal leen ci xur woowu summa adrimhu nga daldi taal dajale fa matt yi dugal leen fa daldi leen taal alayhim naaram nga taal leen ñoom ñépp safara ci seen kaw ñoom prisonnier Quraysh yi bi mu waxee lool fa qaala al Abbaas al Abbaas ibn Abdul Muttalib bokkoon ci prisonnier yi ne ko qata'ta rahimak ne ko yow Abdallah ibn ibn Rawaha yow yaay wax lii naan nañ boole ñun ñépp jiw xur dajale fay matt daal li ñuy taal wa qata'ta rahimak yow de dogga dogga sa buumu mbokk gi dox suñu digganteeg yow buumu mbokkoo ngi dox nga ko ndax al abbas ibn abdul muttalib euh, baayam ci waa alul madina la jóge muy kan muy abdul muttalib ndax yaayam ci waa madina la bokk moom sayyidna li kii boobu abdul muttalib li maamu yonent bi alayhi salaatu nekkoon baayu al Abbaas ci waa lansaar yii muy waa banu najjaar ak ñooñ waa banu adi najjaar foofu fa la maamu al Abbaas bu jigéen foofu la jóge waaye bu dee yaayu al Abbaas ci boppam moom jógewul foofu jógewul Medina mais maamam maamam di Abdul Muttalib moom la yaayam jóge foofu moo tax mbokkoo googu doxoon seen diggante mu ne ko yow dong mbokkoo gi ngay wax ñu taal ñu ñun yow lii nga ñuy proposé xaala Seydina Abdullah ibn Mas'ud nee na xoolal ñetti avion yu la xoolal saxaaba yi rek ci riwaaye bii dane da leen laaj waaye ñetti nit rek ka wax bële bu wér bi dane Seydina Ali la laaj na Abu Bakr Seydina Ali Seydina Omar ñaar wax Seydina Ali waxu radiyallahu anil jami nee na fii bi bi bi ñetti avion jógee Seydina Abu Bakar moom nee na nañ bàyyi leen fi ndax amaana buur yàlla daal di leen gindi nangul leen seenu tuub te ñoom ñooy mbokk yi say mbokk lañ sa waa kër lañu Seydina Omar na ñoom ñépp Seydina Abdullah ibn Rawaha dugal leen ci benn xur nga daal di leen taal seen kaw taal mu ne fa daxala rasulullah sallallahu alayhi wasallam walam yarudd alayhim shay'a mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi mu leen déggee ñetti avion ñu wax ba pare kenn leen waxul mu daal di dugg këram te tontuwu leen waxul kenn ne ko yow sa wax laay jël wala yow li nga wax nii la wala du déedéet dafa ñëw rek dugg déglu leen ñu pare mu daal di dugg fa qaala naasun léegi nag nit ñi woon ci biti doon xaarit newoon foofu fekke woon mbir mi ñu ne yaxudu bi qawli abi bakr am ñenn ñu ne ci ñoom ñi assistance bi ñu fa newoon yii yonent bi alayhi salaatu wasalaam di tu xalaatu seyna abu bakar lay jël wa qaala naasun am ñeneen ci mbooloo mi ne déedéet yaxudu bi qawli Umar yonent bi alayhi salaatu xalaatu Seydina Umar lay jël de mooy ñoom ñépp lay dog seen baat tey wa qaala naasun ñeneen ne muy ñetteel yaxudu bi qawli Abdullah ibn Rawaaha ñeneen ne ah déedéet du du du xalaatu Seydina Abu Bakar du Seydina Umar lay jël waaye bu Seydina Abu Raw Abdullah ibn Rawaaha bii dugal leen ci xur daal di leen fay taal loolu lay jël nee na nag biñ newee noonu ku nekk naan xam naa avis bi lay jël fa xaraja alayhi yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di génn ne inna allaha la yuleena quluuba rijaalin fii xatta takuuna alyana min allaban wa inna allaha la yashuddu quluuba rijaalin fii xatta takuuna ashadda min alxijaara wa inna mathalaka yaa aba bakrin ka mathali ibrahim alayhi salaam qaal faman tabicanii fa innahu minnii wa man casaanii fa innaka gafuurun raxiim wa mathaluka wa mathaluka yaa aba bakr wa mathalaka yaa aba bakrin ka mathali isa alayhi salaam qaal in tu'adhibhum fa innahum ibaaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim wa inna mathalaka yaa umaru ka mathali nuuhin qaal rabbi laa tadhar ala al ardi min al kaafiriina dayyaaraa wa inna mathalaka yaa umaru ka mathali muusa alayhi salaam qaala rabbana tmis ala amwaalihim washdud ala quluubihim falaa yu'minuu hattaa yarawul azaabal aliim ilaa aaxiri maa qaala sallallahu alayhi wa sallam kon bi nit ñi naan abi kii lay jël ñi naan abi kii kii ñi naan abi kii yonent bi alayhi salaatu wa salaam gaal di génn mu génn ne leen inna dëgg-dëgg buur yàlla de la yulinu ba rijaalin fii mu ne buur yàlla de dina nooyal xolu ay góor ay nit ci moom nooyal xolu ay góor ay nit ay mbindeefam ci moom buur yàlla xatta takkuuna ba xol yooyu mujj nekk alyana min al laban gina nooy soow waaw xam nga soow du lu dëgër ab liquide la boo xam ne booy laal mu lay topp foo ko foo boo ko puusee nii mu dem noonu nga puus nii mu dem noonu comme rek soow muñ def ci paan dalay topp noo ko def mu topp la doo ko xëcc muy bañ walla muy dëgër mu ne buur yàlla dina nooyal ay xol ba ñu gën nooy li nga xam ne mooy soow mu ne waaye wa inna allaha buur yàlla de la yashuddu quluba rijaal dina dëgëral xoli ay nit fiihi ci moom gis nga fiihi fiihi bi fiihi bi Allah inna allaha la yashudda dina dëgër quluba rijaalin ay xol way góor fiihi ci moom mooy seenu tàngoor li ñuy tàng tàng lépp ci buur yàlla la ñu naan waaw saa yi moom moom almaa la non saa diw moom xam nga lii danga koy gis sax ci boroom xam-xam yeeg ni buur yàllay def boroom xam-xam boo xam ne moom dafa nooy woyof lool loolu lépp nag ci yàlla du laxisme de déedéet fii. ndax buur yàlla la yuliinu quluba rijalin fii hatta takuna alyana min al-laban du laxisme de ndax bu wax dëgg loolu nag tekkiwul ne bu wax dëgg jotee mu toog du wax déedéet mooy ne am na yu bari yoo xam ne bu dee ne moom mën na ko day bàyyi mu jàll bu dee ne xam na ne tamit du indi cause du indi lu négatif ci group bi ak li muy def ak ci taalibe yi loolu buur yàlla nooyal mu mën a supporter lu bari ndax dafa nooyal xolam lu ñëw rek moom côté bu nooy bi rek lay xool ndax lool fii ci yàlla moo tax da ngay gis wali yooyu noonu lañ mel ak boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi ñoom noonu mooy da gis koo xam ne nii la mel nii waaye nag wa inna allaha te buur yàlla nag la yashuddu dina dëgëral quluba rijaalin xoli ay góor fii ci moom xatta takuuna ba xol yooyu mujj nekk ashadda min al xijaara gina dëgër li nga xam ne mooy xeer mooy ne da ngay gis ah, boroom xam-xam yoo xam ne ils sont d'une rigueur boo xam ne comme ni kii doon def Abdurrahman ibn Mahdi ñoom bi moom moom façon rigueur bu mel la amoon moom mooy mbokk Abu Dawud ak Tayalisi bi doon wax sànq la woon ci maamu naa Maalik ibn Anas moom bu doon jàngale nga jekki-jekki nii bu jekkee dégg ay feuilles di yëngatu mooy li ñuy bind ak yooyu ak der yi ñuy bind ak yooyu musique gi xool gisul kenn ñépp ñépp ne tekk mu sëggaat di jaar di wax xadiis déggaat lu mel noonu mu daldi sanctionné groupe bi yëpp bañ leen a jàngal ab diir ndax lool ñu def ndax gis na ne duy tegg ñuy wax wax yonent bi alayhi salaatu salaam te kooku bindkat lañ doon def mu yëngatu mais comme que bu siggee bëgg xoolal la ñépp ne teeg mooy ne gis te loolu ci yàlla la ndax doyo xorma gi ñu joxoon yonent bi waxu yonent bi alayhi salaatu wassalaam Allah mu ne buur yàlla kon yonent bi aleyhi salaatu salaam ne inna allaha la yashuddu quluba rijaalin fii buur yàlla nag dina nooyal dina dëgëral xolu ay góor ci moom bu ne ay góor nag fii amul mafhum mooy ne amul mafhum mooy manuñ ne ay góor la kon du nekk ay jigéen déedéet déedéet du lool de fii tuddul rijaal bi loolu la ñuy wax amul mooy mënoo cee dégg ne kon jigéen ñi kon ñoom meluñ noonu déedéet buur yàlla dina nooyal ay xoli ay góor mooy góor ak jigéen la ci yem ñoo ci yem waaye dina dëgëral xoli ay góor hatta ba kera takuna mu nekk ashadda min al hijaara dina dëgër li nga xam ne mooy xeer wa inna masalaka ya Aba Bakr gis mooy Allah mooy ni mu baree ni nekke xafaar jéggi laa kon bu jéggi dayo bopp noonu la nekke inna adabi shadidun alim bu mbugalam bu tar la inna rabbaka la zu maghfiratin ala an bi zulmihim waaye nag wa innahu la shadidul iqab buur yàlla gis nga ni muy baree jéggal ci jaam yi ci seenu tooñ noonu tamit la la tarik mbugal de mooy yooyu waaw mu ne wa inna masalaka yaa Aba Bakr kanta sa exemple yow Aba Bakr radiyallahu anhu mu génnee lii la leen wax ka masal Ibrahim yow dafa mel ni yow dangaa mel ni Ibrahim Allah danga mel ni seydna ibrahim alayhi salaam xaala ndax nee na moom seydna ibrahim comme nim ñëwee ci alxuraan fa man tabi'ani fa innahu minni wa man asaani fa innaka ghafurur rahim ba muy ñaan ñaanam yam solo yoo yële rabbana inni askantu min dhurriyyati bi waalin ghayri dhi zar'in 'inda baytikal muharram bi muy wax loolu ci ñaanam yom solo yi mu ne faman tabi'ani képp koo xam ne topp nga ma ci samaw ñii may woo ak sama njaboot ak ñoon fa innahu minni moom moomu ma topp ci ngëm yàlla gii nga ma woote loo de fa innahu kooku minni ci man la bokk man seydina ibrahim alayhi salaam wa man asaani waaye ku ma moy bañ maa topp waxul ne fa innahu laysa minni kooku bokkul ci man déedéet fa innaka ghafurur rahim même ñi ma weddi kooku ñooñu noonu ñooñu ak ki ma weddi ak ñi ma weddi fa innaka yow buur yàlla ghafurun aji jéggalaa koon nga rahima aji yërëmaa koon la loolu mooy la même ñi ma weddi man lenn rek laa am ci ñoom weddi nañ ma waaye xam naa ne sa njéggal ak sa yërmande du jeex lool kooku mu ne ko yow dangaa mel ni ibrahim alayhi salaam seydinaa ibrahim yow abu bakr bi mu waxee lool mu ne ko wa masalaka yaa aba bakr ba léegi sa misaal yaa ngi mel ni yow ba léegi aba bakr ka masali isa yaa ngi mel ni seydinaa isa ba léegi ibnu maryam alayhi salaam ci wax gi mu wax ne in tu'adhibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim mu ne in tu'adhibhum Seydina Isa ibn Maryam boo demee ci suuratul Maa'ida ba muy wax noon in tu'adhibhum borom bi gis nga ñii boo leen mbugalee sa jaam yiy weddi in tu'adhibhum boo leen mbugalee de fa innahum ibaaduk say jaam lañu wa in taghfir lahum te boo leen jéggalee nag fa innaka dëgg-dëgg yow anta yow borom bi al-azizu ki noot ci nguuram yaa ki tedd al-hakimu ki nga xamante ne ki xereñ ay atte yaa ki xereñ ay ay lépp lu mu def loolu ci ci hikma la tegu muy borom bi al-hakim mooy ki xereñ voilà mooy in tu'adhibhum boo leen bëggalee it loolu fas boo leen bëggalee say jaam lañu yéeféer bi gën a bon sa jaam la boo leen bëggalee ñoom ñii say jaam lañu boo leen jéggalee nag ah yow nag buur yàlla yaay ki nga xam ne antal azizu yaay ki noot ci nguur de yaay yaa noot sa nguur lu la neex ngay def de alxakimu yaay ki xereñi àtte de kon loolu mu misaale seyna Abu Bakr ne ko yow dangaa niroog seyna Ibrahim ak seyna Isa loo loolu màgg na loo mu ne wa inna mathalaka ya Umar kanta yow Seydina Umar dangaa mel ni ka mathali Nuux yow dangaa mel ni Seydina Nuux alayhi ba mu naan rabbi laa tadar ala al mu ne rabbi dangaa mel ni yow Seydina Umar dangay mel ni Seydina Nuux bi wax naan rabbi yow sama boroom laa tadar bul ba ci suuratu Nuux ala ci kaw minal kaafiriina ci yéefér yi dayyaaraa mooy faagaagalal ñépp gis nga yéefér yi <laughs> inni da'awtuhum lay eh, eh, wa qaala inni da'awtu qawmi laylan wa nahaara falam yazidhum du'aa'i illaa firaaraa wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asaabi'ahum fi aadaanihim wastaghshaw thiyaabahum wa asarru wastakbaru istikbaara thumma inni da'awtuhum jihaara thumma inni asrartu lahum wa a'lantu lahum wa a'lantu lahum wa asrartu lahum israara fa qultu astaghfiruu rabbakum innahu kaana ghaffaaraa yursili samaa aleykum midraaraa wa yumdidkum ainsi de suite aaya yooyu demu ñëwee nag def fa loolu ak ak yam fa def yépp woo gaa yi gaa yi di ko weddi di mun a in mun a mu sëy naa noof ne rabbi kon nag sama borom gis nga gaa yi yéefiri laa tadar alal kaa alal ardi minal kaafiriina dayyaara noo ñii fu mbugalal ñépp ndax innaw min tadarum boo leen fi bàyyee yudillu ibaada gis nga yéefër ci kaw suuf moom danger la wuu yéefër ci société c'est un danger ndax gaa yi surtout du ñépp nag ñii façon yii la mooy de moom nekkul ne dana yéeféer yi noonu lañ mel mais buur yàlla moo bind ñoo xam ne mooy lii ma al-Hafiz Ibn Kathir waxoon ne buur yàlla ñi dee Badar keroog bi muy wax naan même bu dee malaaka yi dañ cee bokk li tax ñii deewuñu ñu jàpp prisonnier ña dee mooy ñi nga xam ne manuñ woo mbir mi manu woon a wëlbatikoo nenn ba ñu gëm yàlla ñu mel noonu nag la Seydina Nuh di wax te bul fàtte def na ci ñoom nina yu manqué cinquante ans ñoom ñuy weddi nag mu xam ne gis nga gaa yi nii te yàlla ko xamal buur yàlla moo ko ne gis nga nag gis nga falaa yu'minu gis nga ñii kenn ñi la jot a gëm rek te gëm kenn du gëm léegi bi mu xamee lool ci la wax wax jii il faut nag nga xam mbir yi pas da ngay ñëw rek naan waa kon lool mooy wane ne manit yéef déedéet buur yàlla ci boppam moo ko xamal que ne loo man di def gaa yi du ñu tuubati ah illaa man qad aman yaa nuux gis nga nuux gis nga sa waa ñoom kenn du ci tuub lu dul ñu jot a tuub comme que nag mbir mi noonu la demee kon mu ne buur yàlla laa tadar alal ardi minal kaafirina dayyaara non leen fi bàyyi comme que ñooñu ndax ñooñ boo leen fi bàyyi comme que duñ mës a tuub léegi ñoom ku ñëwati dañ lay jéem a yóbbu ci li ñu ne yudullu ibaadaka te kat ñi jot a gëm nii sa jaam yi ñépp rëccuñ de man nañu ñëw daal di leen tak seen tentation yi fexe ba ba fëkk leen voilà mu ne ko yow yow Umar dangaa mel ni Seydina Nuh ba muy ñaan wa inna mathalaka mu ne ko ba léegi yow sa misaal yaa Umar yow Umar ka mathali Muusa dangaa mel ni Seydina Muusa ibn Imran alayhi salaam qaala moom de nee na rabbana tmis ala amwaalihim washdud ala quluubihim falaa yu'minuu hattaa yarawul adaabal aliim alhamdulillah mu ne dangaa mel ni yow Omar ba léegi dangaa mel ni Seydina Muusa ibn Imran radiyallahu alayhi salaatu wassalaam bi mu naan rabbanaa yow sama borom etmis effacé laala na la am gis nga yéefér yi yooyu Firawna yi yo gaa yi etmis ala alal yi ngay raafal alal yi ngay maasale mooy nga alak seen alal yi faagaagal naax saayal lépp lu ñu am comme alal washdud ala qulubim te nga taral ci li nga xam ne mooy seen xol yi ndax gis nga gaay yi nii Firawna ki ñoñom nii falaa yu'minu wat naa ne du ñu gëm hatta yarawul adabal alim ñoom lenn rek la dañoo bokk façon yéeféer yi nga xam ne fekk gisuñu mbugal mu tar mi du ñu gëm walla yu'minu duñu gëm de xatta ba kere yaraw ñuy gis yarawul azabal alim ñuy gis mbugal mu tar ni mu ko dangaa mel ni naa Muusa ba muy wax loolu loo lii nag tekkiwul ne yonent yi yépp ñoom côté bii rek lañ am yonent yi ñoom dañoo mat ñu mat lañu mais dala cee wax ku nekk jamono ji muy waxe lii noonu ni mu dëgëre woon ba doon ñaan loolu te loolu lépp fi ci yàlla noonu la leen yàlla bëggee te noonu la leen bëggee noonu la leen bindee te noonu la leen bëggee ñi ci nooy comme Seyna Ibrahim ak Seyna Moussa mi mu wax noo am Seyna Isa mi mu wax ci jamono yooyu bi ñuy wax loolu noonu la leen buur yàlla bëggee te noonu la leen bindee.